ñu ngi woon ba léegi ci qissatu usaara badrin muy xare muy eh, nettali prisonnier badri yi ñu ngi woon nag ci naka lañ leen libéré ginnaaw bi ñu gisee àtte yi nga xam ne ñoo wàcc ci ghazwatu badrin concerné li nga xam ne ñooy prisonnier de guerre yi ci lislaam waxoon nañ la yeneen àtte yi incha allah ci yeneeni xare dinañ leen gis bu soobee yàlla gisoon nañu eh, ci jotaay bii weesu ñu ngi woon ci kenn ci prisonnier yooyu di abu rabia di abul aas ibn rabia di abul <coughs> rabia nekkoon doomu ar rabia ibn abdil uzza ibn abdi shams nekkoon xatanu rasulillah sallallahu alayhi wa wa zawju bi ibnatihi zaynab muy abul aas ibn rabi' nekkoon goro ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon denc doomam ji gën a ci doomam yi jigéen ñi di sayyidatu zaynab radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma jeexaloon nañu ci ndimbalul yàlla defoon nañ tarjamaam gisoon nañ ci quelques masala yoo xam ne day masala fiqhiya yu jëm ci wàllu jigéen ak góor goo xam ne dañuy sëy ah, waaye ñoom ay yéeféer lañu woon léegi jigéen gi bu njëkkee tuub ana naka lay deme sëy ba tas naam loolu gisoon nañ masala moomu ne woon li gën dëgër incha allah mooy tasu mooy tasut comme niñ ko gisa woon ci jataay bi weesu ndax xadiisu seydina abdullah ibni abbas radiallahu taala anhuma wa ardaahuma imaam ibni isxaaq mu jaar ci yoonu imaam ibni isxaaq waa kitaabu sunan daal di koy solo ba des imaam at na ko imaam ahmad ak ñeneen muy xadiis bu wér na xadiis boobu këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam radda abal aas zeynaba eh, ala nikaaxihi ala nikaaxil awal mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa delloo saydatu zeynab ki nga xam ne mooy boroom këram di abul aas ibn rabia teg ko ci li nga xam ne mooy takk gu njëkk nga xam ne moom lañ ko takkoon bu njëkk te période bi yàggoon na entre bi ñu xaraamale loolu entre góor gu yéeféri takk y góor jigéen jigéenu jullit mooy ci sol sulxul Xudaybiya ah, gis nañ ba ni nga xam ne tuuti fatxu màkk kii di door a tuub loolu gisoon nañ ko walillaahi alxamdu wal minna tey nag ñu war continuer ci ñooñu nga xamante ne ñooy prisonniers de guerre yi lenn ci prisonniers de guerre yooyu nga xamante nii ñoom lañu jàpp keroog ghazwatu badrin ah te ñu bokkoon ci kuffaaru quraychin yi waaye bala ñoo dugg ci ki ci tegu mooy ne gisoon nañu bi ñuy gis àtte yi ci jataay yee weesu bi ñu ubbee bi ñuy ñëw ci prisonniers yi boo fàttale ko waxoon nañu choix yi nga xam ne moom la imam bi wala amir bi ki jiite am choix ci li nga xam ne mooy prisonnier de guerre wu nga xam ne ay yéeféer lañu waxoon nañu choix mu choix mu rey leen comme ni yonent bi aleyhi salaatu nadr ibn al ak Uqba ibn Abi Mu'ayt alayhima min allahi ma yastaxiqaani ak li nga xamante ne nii beneen choix mooy soit mu daldi leen baal libérer leen sans rien walla mu daldi jël leen am ñum jël ci ñoom def leen échange de prisonniers walla ñoom ñépp sax bu dee jar na ko ay prisonniers julli walla ah euh, mu jàpp waa ji ñu ne ko comme que am nga ay compétence ci prisonniers yi yow ni ngay def mooy dangay jàngal xam-xam bi la yàlla dénk dañ lay jox benn nombre boo xamante ne nii ñoom nga koy xamal bu ko defee ah yow boo leen ah ba ñu xam a bu ko defee nag ñu daldi leen bàyyi ah loolu ay choix la woon léegi lii wane ne yonent mi alayhi salaatu wasalaam bu ko neexoon que am na choix te loolu du àtte boo xam ne bu mu jagloo la mooy ne ba ci ginnaaw dañ koy man a def mooy imaam bi man na koo def mooy bu ko neexoon prisonnier de guerre yi lislaam réewu jullit mi daal xeex ak réewu yéeféer jàpp ci ñoom ay prisonnier de guerre bu leen neexee lu ñu man di toll seen nombre mu ne ñoom ñépp libéré naa leen yeb leen ci avion wala yooyu delloo leen seen dëkk te loolu li koy wane mooy gis nga waa Badar ñii muy waa Quraysh ñii niñ doon mere yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi yéene ko sax faf ak dee ba tax ñu jóge ca seen dëkk ya ñoom ñi ko génne ci dëkk bi nga xam ne moo ko gënal muy albaladul xaraam ñoom ñi ko génne foofu de ñoom ci seen bopp ñoo ñëwati di xeex moom waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam liy wane ne imam bi am na choix libérer ñépp prisonniers yépp xam nga am na ñuy gis ñoo xam ne da leen a libérer sans dara eh, nga xam ne laajuñ leen dara walla non exemple boobu ñëwaguñ ci kooku dinañ ci ñëw exemple koo xam ne dañu ko libéré te laajuñu ko dara kooku dinañ ñëw ci exemple boobu ndax bokk na ci ñu ñu war a gis insha allahu taala <coughs> liy wane nag bu ko neexee imaam bi mu libéré ñépp mooy li imaam al buxaari raxmatullaahi aleyhi daldi solo ci saxiix bi ci kitaabul magaazi eh, moom imaam al buxaari raxmatullaahi aleyhi mu ne fekk muy xadis boo xam ne dafa taqaloog xadis bi mu njëkk cité ci kaw ndax ci kaw dane xaddatani isxaaq ibn mansuur qaala xaddatanaa abdurrazaaqi qaala axbaranaa mamarun an zuhri an muhammad ibn jubayrin an abiih mooy ne càllale boobu jàppal imaam al-Buxaari dane xaddatani nettali dama isxaaq ibn mansuur sama sëriñ di isxaaq di doomi mansuur qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu abdurrazaaq di imaam abdurrazaaq as-Sanaani alayhi raxmatu rabbaani mu ne moom imaam abdurrazaaq qaala axbaranaa nettali nañu maamaru di maamar ibn raashid an zuhri mu jële ci imaam az-zuhri imaam az-zuhri jële an muhammad ibn jubayr mu jële ci muhammad ibn jubayr ibn mut'im càllale boobu moom moo jiitu imaam al-buxaari yi rahmatullah alayhi xadiis bi mu ci teg mu ne wa an zuhri moo na imaam al-xaafiz ibn xajar rahmatullahi alayhi mu ne xadiisu Jubayr ibn Mut'im aydan aydan wa huwa mawsuulun bil isnaad alladhi qabla mu ne xadiisu Jubayr ibn Mut'im bii ñu war a tudd luy wane ne imaam bi am na choix libérer tous tous les prisonniers ci dara mooy xadiis bi kon na imaam kon càllale bi lool la imaam Buxaari kon dana xaddasani nettali nettali na ma isxaaq ibn mansuur di isxaaq di doomi mansuur qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu abdurazaq di imaam abdurazaq qaala mu ne axbaranaa nettali nañu maamarun di maamar ibnu rashid an zuhri mu jële ci imaam abu euh, muslim ibn shihaab zuhri léegi am muhammad ibn jubayr mu jële ci muhammad di doomi jubayr ibn mut'im jubayr doomi mut'im ibn adi an abi bi mooy an abihi mooy Muhammad boobu jële ci baayam di Jubayr ibn Mut'im te Jubayr ibn Mut'im saxaabi la voilà an abi kon Muhammad ibn Jubayr jële ci baayam di Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu mu ne moom anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala fi usaara Badrin law kaana al-Mut'im ibnu Adiy hayyan thumma kallamanii fii haa'ulaa'i natna lataraktuhum lahu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog mu ne prisonniers yi avant ñuy libérer ci kenn biñ leen jàppee ñoom prisonniers Badri yi ñun yor nombre soixante-dix li ñuy garaaw garaaw yépp yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne moom Jubayr ibn Mut'im mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa wax à propos des prisonniers de guerre de Badr mu ne yonent bi alayhi salaatu ne law kaana law kaana bu doon ne de al Mut'im ibn Adiy bu doon ne jii de bu fekkoon ne al Mut'im ibn Adiy mu ngi dund summa ginnaaw gi ginnaaw gi moom al Mut'im ibn Adi summa kallamani mu ñëw fekk Badar am ma gañe ñi ba jàpp prisonnier yi bu fekkoon ne tey ngi dund ndax waxoon naa la ne al Mut'im ibn Adi moom fekkewul Euh, li nga xamante ne nii mooy ghazwatu Badr fekk na mu génn àddina moom fekk na euh, al-Mut'im ibn Adi dundatul euh, daal di génn àddina loolu nag moo tax te al-Mut'im ibn yàgg nañ ko yàgg nañ gisoon nañ ko ci embargo bi mooy ka doxoon moo tax am ci yenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne ku ci mel ni imaam Ibn Shahin rahmatullah alayhi mu ne li tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne bu doon ne al Mut'im ibn Adi mu ngi dund ñëw wax ak man à propos prisonnier yii mooy wax ak man la ne ma ah Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam man al Mut'im ibn Adi de damaa bëggoon prisonnier yii yépp nga libérer leen ndax man dama la koy ñaan mu ne moom de bu dundoon bu fekkoon mu ngi màkk di dund ñëw Medina ni ne ma mooy ñaan maram moom ñaan ma li nga xam ne mooy intercession ci biir ci euh, prisonniers yi kon la taraktuhum la wat naa ne dinaa dinaa jël ñépp ne ko al mut'im jëlal nga yóbbu leen Allah Allahu akbar al mut'im ibn xam nga lu tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax loolu subhaanallah mooy njekk kenn du ko suul njekk kenn du ko suul même bu dee ne même bu dee ne ki la ko def huwa akfarul kaafiriin mooy ki gën nekk yéeféer ci kaw suuf bu la xasee ji njekk yow bu ko fàtte njekkam loolu ak lu man di def ëllëg bu ko fàtte te ndeysaan yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy ñi ko mas a jàppale yépp delloo na leen ko delloowin woo xam ne ñoom dañoo mujj rus am na kuñ ci jotoon a gis muy abul Bakhtari ibn Hisham muy abal Bakhtari ibn Hisham gisoon nañ moom moom ñëw na Badr gisoon nañ nan la deewe keroog Badr bokkoon ci kuffaaru Quraysh yi keroog yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane ku gis al juba al euh, euh, abul Bakhtari ibn Hisham bu mu ko rey waaw ah. xeex bi nu mu tàng tàng tey Badar al euh, abul Bakhtari bu ko kenn rey gisoon nañ ne lu taxoon mu wax lool ndax dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo doxoon xotti tànk ngir xotti embargo tooñ ba nga xam ne moom la kuffaaru Quraysh ni tegoon ci kaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak waa ak jullit ñi ak waa banu Haashim ñi leen doon jàppale moom mu doxoon ba ñu xotti lool yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne tey bu kenn rey kooku même bu dee ñëw na di ma xeex garaawul waaye al Mut'im Adi même ñi génn àddina sax muy al Mut'im Adi maata ala kufri ala kufrihi wal iyaadu billah dafa génn àddina te bi muy génn àddina muy génn àddina ci li nga xamante ne nii mooy ak kéefër waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam fàttewu ko ndax ba mu jógee Taayif moom la imaam Ibn Shaahin di wax ne li tax yonent bi alayhi salaatu wax lool mooy ne ba mu jógee Taayif waa Taayif sonal ko ndax mu jóge woon Makka comme niñ ko gise woon ci voyage Taayif bi allahumma inni ashku da'fa quwwati jóge Makka waa Makka suufus Makka daldi bañ jiwu lislaam mu ne xaaral ma làmbi Taayif mu dem ñu boole ko fa gone yaak ñu deseñeen ñi nga xam ne seen xel dafa mànki ñu koy xaañ ba mu àndeek seydina zeyd ibn xaarisa ibn sharaxil ba nga xam ne ci la tourné moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba mu àggee biti màkka ak seegul biir màkka xamul nan lay dugge màkka ndax fokk fekk na abu taalib gaañu na as-sayyidatu xadiija di door a gaañu ñoom it mu dem taayif lool dal ko fa mu war a duggaat ci dëkk bi amul kenn koo xam ne moo ko yiir te ki ko yiir man la bokk lu dul ci kuffaaru Quraysh al Mut'im ibn Adi mooy ki taxawoon woo ay doomam jox leen ay jaas yi dem ba ci kaaba gi daal di wër ñu wër kaaba gi ginnaaw gi mu wax ca kaw ne yéen waa mashara Quraysh man maa yiir Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam dem ca biti jëli ko ñu escorté ko yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw wër kaaba gi juróom-ñaari yoon mu daal di ànd ak moom dem kër Allah wa idha tabnu adiyin kaana jaawarahu xayral jiwaari ala ikraami muntaqimi loolu la boroom xilaas radiyallahu anhu wa ardaahu daldi woon wax boo fàttale ko jëfam jooju mu jëf kaa al Mut'im ibn Adiy moom la sayyidi alxaaji Malik alayhi Malik wax te gisoon nañu ko veer boobu ba ñuy gis ca côté embargo ba mu ne wa mu ne yonent bi alayhi wassalaam de keroog wa id ataa ba mu dikkee jóge Taayif daj fa yu metti yoon ibnu adiyin di al Mut'im ibnu mooy ki nga xam ne kaana jaawaruhu mooy ki nga xam ne nag moo ne woon moo koy protéger xayral jiwaari gën jaa protection nag ala ikrami muntaqimi kon nag lu baaxam lool ñuy wax wax naa la sànq embargo bi tamit xew mu dox ci ba dagg ba ba ba ñu xotti kay bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag ne gis nga kooku noonu al Mut'im ibn Adi law kaana al Mut'im ibn Adi hayya bu fekkoon tamit al Mut'im ibn Adi de mu ngi dund tey summa ginnaaw gi kallama nii mu ñëw wax ak man jóge Quraysh ñëw ne ma Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam maa lay ñaan nga may ma ñii prisonniers yii damaa bëgg nga jox ma leen nga libérer leen mu ne wallahi la taraktuhum la wat naa man rasulullah sallallahu alayhi wa dinaa leen bàyyi ñu dem jox ko ko moom al-Mut'im ibn Adi loolu mooy imaam bi mën na lool tamit mën na lool moo tax njekk kenn du ko suul njekk loolu waxoon nañ ko entre ay nit mais entre yow ak loo xam ne akub état <coughs> entre yow akub dëkk akum réew yooyu yépp bu ko fàtte waaw jóge Ndakaaru doon dem Tambacounda daal di réer ci yoon wi xamatoo fooy dem fooy jaar yaakaaroo dara nga tombe ci benn village waawu boo xam ne mu nga nekk ca ca ca ca àll yu sori ya laata ngay àgg Tamba ñu moom mu dimbali la ba yóbbu la ci dëkk bi ñu toppat mu toppatoo la ba nga jëlaat sa waruwaay mu jox la kii ba dem Tamba àgg fa nga jëm gis nga ñooñu dëkk waxuma waajooju de mais dëkk boobu mu dëkk village boobu yow xaw ma kan waaye njëkk loolu bul xool ne kenn la woon déedéet rawatina bu dee ne koo xam ne da koo def ci noowu ñépp comme ab administration ci noowu dëkk bi lañ la prendre en charge yow kooku mënoo tourner contre moom di ko euh, euh, ji njekk lim la ji nga koy ji lu bon même bu dee ne moom dafa tourner di la def lu dul noonu hal jazaa'ul ihsaani illal ihsaan ndax payuk njekk nekk lu dul njekk ah, kon loolu mooy dalil buy wane ni yonent bi aleyhi salaatu wasalaam këne imaam bi am na ju choix lii la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax keroog laata ñuy libérer prisonniers yi law kaana al-Mut'im ibn Adiy hayyan thumma kallamani fi haa'ulaa'i an-natnaa la taraktuhum la bu fekkoonte ne al Mutim ibn mu ngi dund mu ñëw wax ma ci prisonnier yi naa leen bàyyi ñu dem ah kon nag buñ ñëwaatee ci prisonnier yoo yële nga xam ne bokk nañ ci ñi nga xam ne keroog jàpp nañ leen Badar te ñu libéré leen muy al Abbaas ibn Abdil Muttalib ibn Hashim mooy Seydina al Abbaas Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib bokkoon na ci prisonnier yi moom ana naka lañu ko libéré moom lañuy gis insha allahu taala ah Seydina al Abbaas moo noon al Abbaas ibn abdil muttalibi ibn haashimin ibn abdi manaaf al qurashiyu al haashimi moo doon al abbaas di doomi abdul muttalib abdul muttalib di doomi haashim haashim di doomi abdi manaaf mu bokkoon ci koju Quraysh ak koju Banu Hashim moom lañ doon wax ammu rasulillah di al Abbaas ammu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di Abul Fadl moo doon Seydina al Abbaas al Abbaas ibn Abdul nekkoon frère la woon ci Abdallah mi jur yonent bi alayhi salaatu wa salaam petit la woon moom al Abbaas nekkoon baay tex mooy sa frère baay. moo xam grand wala petit frère sa bu papa moo mooy bu ngeen bokkee mooy moom ak sa papa minimum ñoo bokk papa kooku lañ naan bàyyi tex mooy am ci arab moom mii di al Abbaas ibn Abdul Muttalib ah moom mooy bàyyi texu yonent bi la aleyhi salaatu wax ndax loolu la bokk ak yeneen bi aleyhi salaatu wasalaam mooy magam bu góor bu mbokkal baay di abdallah moo jur yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom nag moom lañ doon abul fadli moo doon dàkkantalam di abul fadl lu tax ñu ko doon dàkkantale abul fadl ndax dafa amoon doomam ju mag ji ki mag ci doomam ji ci doomam yi doomam yi diis lañ dinañ leen lim ci kanam insha allah ki ci magoon mooy alfadlu ibn abbas muy alfadlu ibn abbas di doomi al abbas moom nag lañ ko doon dàkkantele naan ko abul fadl yaayam nag nutayla la tuddoon nutayla bint janaab ibn kulaybin moom Seydina Abbas mu ngi juddu ay at laa ta'aamul fiil laa ta'aamul fiil ci la juddu moom Seydina Abbas muy aamul fiil mooy at mi nga xam ne moom lañ naan <coughs> atum ñay te gisoon nañ ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon juddu loolu gisoon nañ ko moom nag mu ngi juddu trois am na ñu ne trois ans la juddu avant at moomu am ñu ne deux ans avant la woon moo tax moom euh, Seydina al Abbas radiyallahu daal dinañ koy laaj ne ko mais Abbas al abbaas yow yaa yonent bi alayhi salaatu ku mag <laughs> mooy yow ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam kan moo mag loolu boo demee ci majma'u zawaid lii may wax ci imaam al-Haythami andi ko foofu mu ne rawaahu tabaraani wa rijaaluhu rijaalu saxiix mu ne moom imaam al-Haythami rawaahu xadiis bii may wax ci laaj gu ñu laaj ne al abbas mais yow ak yonent bi alayhi salaatu wasallam ku mag mu ne imaam at-Tabaraani soloo ko te góor ñi góoru saxiix yi lañ eh ñu ne ko kon anta akbaru awin nabi mais al abbas yaa ak yonent bi alayhi ku mag xaala mu ne loo déggal tontu bi laa huwa akbaru wa ana wulidtu qabla wa akbar mu ne mag yonent maa lay saatu saama maa de mais man damaa judd avant moom <laughs> subhaanallah ñi ñoo xamoon teggin ñii ñoo xamoon xàqu yonent bi alayhi salaatu wassalaam xam nga wax naa la léegi que ne moom Seydina Abbas frère u baayam la ñoo bokk benn baay di Abdul Muttalib Abdallah mi jur yonent mi alayhi salaatu salaam ibn Abdul Muttalib al Abbaas ibn Abdul Muttalib te wax naa la léegi que mu ngi judd deux ans wala trois ans avant atu ñay mi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam feeñ jamono <coughs> ñu laaj ko mais yaa moom ku mag yaa yonent mi alayhi salaatu mu ne huwa akbar akbar ngeen di laaj moom moo gën màgg moo ma mag te ma mag moo gën màgg xam nga kiy laaj moom ci ay at lay wax mais moom it loolu la tontu ndax màggaay kenn du taxaw naan man maa gën a màgg yonent mi alayhi salaatu wassalaam lool waaye nag wa ana waaye man al-Abbaas wulidtu la man nag maa ko njëkk juddu <laughs> maa ko njëkk a juddu waaye moo ma mag waaye xam nga yonent bi alayhi salaatu wa <coughs> gisoon nañu ca fichier yu njëkk ya que moom <coughs> dafa nekk yonent Seydina Adam alayhi salaam nekk baynal maa'i wat-tiin wa aadamu munjadilun fii tiinati te loolu xadiis bu wér mooy ne man de yonent laa woon nabi fekk aadama seydinaa aadam bi suñu maam aadam baa luwuñ ko woon bindaguñ ko woon kon imaam al abbaas yu loolu tamit mu ne huwa akbaru yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo mag wa ana waaye man wulittu qabla man damaa juddu avant moom rek moo tax yonent mi alayhi salaatu wasalaam non moom rek ka noonu mooy ne jullit bu ne ni mu nekke bàyyi ci ñépp noonu la nekk sa frère en même temps nekk sa sa frère nekk sa baay nekk sa frère Seydina Abbas nag avant l'islam di ñëw ak même bi l'islam ñëwee bi yonent bi alayhi salaatu salaam commencé woote ku bari woon alal la moo tax imaam az-Zubayr Bakkaar mu ne kaana lil Abbaasi thawbun li aari bani Haashimin wa jafnatun li jaa'ihim mu ne al abbas de dafa amoon képp koo xamante ni ci waa banu hashim muy tribu clan bi mu bokk ndax tribu bi mooy Quraysh képp koo xam ne dangaa rafle Seydina al abbas moo doon res jox la loo sol waaye képp koo xam ne dafa xiif moom moo res cin yi nga xam ne moom lay togg ngir jox ñooñu dal di leen leel jox leen nourrir ba ba ba ba génn ci seenu xiif ah gisoon nañu bi ñuy gis tarjama Seydina Ali ibn Abi Taalib moom la njëkk gis tarjama ginnaaw bi ñu gisee tarjama Sayyidatu Xadiija radiyallahu ta'ala wa ardaha mais boobu yooyu dañ ko gaawoon a freiné après ndax nisaan xawla rasul ndax ñu ngi yoon ci sayyidatu ruqayya <coughs> radiyallahu anhum ci góor ñi ci njëkk a def tarjama mooy seydina ali ibn abi taalib ca fichier boobu waxoon nañ ni naka lay seydina ali ibn abi taalib daldi woon nekk ci yonent bi alayhi salaatu muy ñàkk gi amoon biir Quraysh am bekkoor bu leen daloon ba ñu sonn yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di gis Seydina al Abbaas daal di dem ci moom ne ko sa mbokk mii de sa mag jii di Abu Taalib gis nga ñàkk gi fi mu toll ci moom te dafa bari njaboot léegi nag man aleyhi salaatu wassalaam li avant révélation bi la woon avant ñu koy yóor ñu muy affaire bi di officiel man nag li ma gis mooy ñu dem mag yow ci Abu Taalib ñu jël ci doomam yi ngir dal di koy alléger fardeau bi poids bi nga xam ne moo gàll ci loosam ndax yor ay famille bu mu war ci jamonoy bekkoor ak jamonoy ñàkk ñu daal di dem Abu Taalib daal kontaan ci xalaat bi ne bu ngeen ma fi bàyyilee Taalib de mooy ki ñu ko doon dàkkantele da ko bëggoon lool mu ne bu ngeen ma fi déegalee bàyyil ma Taalib ku leen neex jël leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jël Seydina Ali ibn Abi Taalib Seydina Al Abbaas daal woon jël mag ji di Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala an ali rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum wa anna bihim ah kon noonu la bare woon alal nekkoon koo xam ne ay commerçant yu ñu xamoon la ci arab yi ba pare bokkoon na ci ñi nga xam ne moom al Abbaas dañ doon dundal ñi nga xam ne ñoo fay ñëw di agsi moom sax ci ay loxoom la dellu woon li nga xam ne mooy da doon nàndal ñi nga xam ne ñooy euh, ujaaj yi ñëw foofu ci baytullaahil xaram moom seydina al Abbaas radiyallahu taala anhu ardaa keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gise woon bi nga xam ne ci la woote bi ko suñu boroom daldi wooteloo wa anzir ashirataka al aqrabin ne ko woowal fexeel convaincre nga woo ashirataka ñi nga xam ne ñooy sa famille al aqrabiin ñi nga xamante ne ci ñoom ñoo la gën a jege yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woon jóg di woote waaye seydna al abbaas dafa newoon koo xam ne nag moom yonent bi aleyhi salaatu dañ doon ànd lu bari même laata muy révélation bi officielle xam nga koo xam ne mooy ne même bu dee bàyyi te la moom bu doon tey euh, ci wolof ñun wolof dañ naan papa bu ndaw walla wala bàyyi te sax la wax mais léegi pour mooy wolofu wolofu wolofu ndakaaru <laughs> mooy naan sama papa bu ndaw léegi pour ñu wax wolofi ndakaaru <coughs> bu ko defee euh, mbir yi ne ñooy mooy loolu <laughs> mais bàyyi tex la ñuy wax malgré loolu mooy dañ doon ànd moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam woowee wootee moom Seydina al Abbaas duggaguloon ci lislaam te loolu mooy li gën a dëgër te loolu la imaam az-Zahabi daal di wax rahmatullah aleyhi këne imaam euh, Seydina ci Siyar A'lam an-Nubala këne Seydina al Abbaas tuubul woon ba ni Badar di xewe tuubul waaye malgré loolu nag ñoom xamoon nañu dëggug yonent bi alayhi salaatu wasallam kenn ginu ko woon a xam waa banu Haashim rawatina Seydina Abbaas mii eh, moo tax ñoom moo tax suñu boroom tamit wax na ko même fii yi gis nga ñoom Abu Jahl loolu gisoon nañu kënee gis nga ñoom Abu Jahl ci boppam ñu gën a xam ne yonent bi alayhi salaatu wasallam lu mu wax dëgg la te gisoon nañ ko ci Umayya a Xalaf keroog bi ko Saad axuhul Yasribi waxee radiyallahu anhu ne ko yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na bu dajee yow ci biti dinañ dóor ñoom ñoo lay rey mu ne fan la wax ci biir dëkk bi ndéet mu ne xaw ma jabar bi lu mu ko waxoon wallahi inna muhammadan la saadiq waat naa ci yàlla te seenu kéefër lañ nekk nekk bii Quraysh ne waat naa ne Muhammad Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam lu mu wax dëgg la bu nee moo lay rey nag yow jëlal sa précaution en tout cas bul génn dëkk bi retardeel affaire bi mais xamoon nañ ne fu mu jaar dina dina ko rey moo julli nii ñoo koy rey mooy ne ñoom xamoon nañu ak dëggoom rawatina Seydina al Abbaas mais nag Seydina Abbaas tuwul woon am na riwaaye yoo xam ne dafa ñëw yoo xam ne yooyu yépp dañoo da'if surtout bi jaar ci imaam al-Waaqidi këne mu jaar ci imaam Abdullah ibn Abbas mu ne kaana al-Abbaas radiyallahu anhuma qad aslama qabla an yuhaajira rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ila al-Madina waaye xadiis euh, Seydina al dafa génn dafa dafa tuuboon laata muy euh, euh, gàddaay yi yonent bi alei satu salaam laata yonent bi alei satu salaam di gàddaay xadiis boobu wérul moo tax imaam al al kii euh, euh, az-Zahabi ne isnaaduhu waahin xadiis bi mooy sanadam dafa rob mooy ne loolu loolu noonu mooy yooyu yëpp di wax ne dafa tuuboon li gën a dëgër mooy ne Seydina Abbaas biir Makka tuubul woon même bu dee gëm xam na ne yonent bi aleyhi salaatu salaam mu wax dëgg la ba moo tax nag bi yonent bi aleyhi salaatu nekkee Makka foofu laylatul aqaba moom la àndaloon bi ñuy dajee soixante-dix yooyu ci waa Lamsaar ñu def pacte boo xam ne moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam ak saxaabaa mi jóge maji Makka daal di gàddaay yi te tamit ñu dal di leen jàppale ci biir <coughs> ak ci biti moom mii Seydina Abbaas mooy ki nga xamante ne nii mooy ki àndoon ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci guddi googu wax waa lansaar yi ne leen ah sama mbokk mii di Seydina Muhammad aleyhi salaatu wasalaam bañ na lu dul eh, lu dul mu yéen la tànn ci nit ñi yéen la tànn ci nit ñi ngir ngeen daal di koy protéger fii nag Quraysh mën nañ koo protéger même ñi ko gëm ak ñi ko gëmul waaye nag waaye yéen la tànn te bañ na lu dul dem ci yéen léegi nag bu dee ne pare ngeen ngir mooy nekk contre arabe yépp waaw ndax ah araab lu leer la mooy ne gis nga bis boo fi loolu yëpp gisoon nañ ko jamono jooju mooy ne fat Seydina Muhammad alayhi salaatu wa ci waxi tey tey bu doon tey mooy l'homme le plus recherché du monde wala du de de telle nation yow nga ne yow nag yow yaa koy yow yaa ko yiir dëkk boobu mu ne nag doon na ngeen di pare nekk contre nit ñépp te bu ngeen amee njàmbaar géeg yooyu yëpp nag ah kon nag d'accord leen wax leen jël accord yu leer yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di wax ak ñoom ñu daal di euh, <coughs> d'accord muy ci Aqaba Seydina Abbas mii la àndaloon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam gàddaaye Medina Seydina Abbas moom mu ngi desoon foofu ah li makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman badar jot badar bi muy waaj a jot juste avant moom la sëram bi ñu aatika ñëwoon waxoon géntam ngam géntoon géntum gu garaawam ngam géntoon këne dafa gis koo xam ne daal ci gàttal dafa ñëw di tàgg ay nit ñu bari mooy xeer woow mu gisoon daal di jóge ci montagne bi daal di wadd amul benn lu dul benn eh, def ay étincelle lu dul amul benn kër ci këru Qurayshi yi lu dugg na ci te loolu ci ñett fii ak ñetti fan di ngeen ci am lu leer Seydina Abbas mii la ko waxoon di frère am Seydina Abbas daal di koy wax moom benn xaritam xarit ba daal di koy wax mu siiw biir Quraysh ba Abu Jahl ibn Hisham alayhi laanatullaahi ne woon yow Abbas woolu ko muy nee na man al Abbas maa ngi wër Kaaba ji Abu Jahlin ne ma yee Abbas boo paree ñëwal fii <coughs> fekk mu ngi ànd ak lenn ci ponkalu Quraysh yi nee na bi ma agsee mu ne waaye yéen kañ ngeen am yéen daal pareegu ngeen ci woote ko yonent bu góor ak góor ci yéen seen góor ñi di wootewu wu yonent <coughs> ñu naan déet jigéen ñi léegi daal feelu leen quoi di woote wu ak yonent mu ne ko loolal la mu ne ko hé walla baas xoolal yow sa sœur Atika laa wax sa grande sœur Atika nee na nee na moom moom dafa gént lii musiba dina dal waa Quraysh léegi nag nee na ñu xaar ba trois jours ñu ngi xaar ba trois jours gis nga bu ñu gisul li mu wax dinañ bind ci kaaba gi këne yéen waa Banu Hashim akdabul arab yi yéen a dàq expliquer yéen a dàq kàcc ci arab yi Seynal Abbas mbir yi waxu ko dara mu dem Atika dal di koy mere wax ko wax yu dëgër waa Banu Haashim jigéen ñépp ñëw naan ko yow daal yaa toog bàyyi alxabis ku bon ci di Abu Jahl di wax ci ñun lu ñu neex te nag réagir ci quelques jours après mu ne day dem di réagir far dem dégg as-sarix waaye day yuuxu di ibn al-Hadrami ah kay yuuxu di Damdam ibn Amr al-Ghifari ma Abu Sufyaan yónni woon ne ko dawal wax waa Quraysh ne leen nañ gaaw ñëw daldi protéger seen njëgg Seydina al Abbaas nee foofu moom talatuma Abu Jahlin moom it talatuma ci noonu nag ci la su commencé woon comme niñ ko gise woon commencé waajal Seydina Abbas bokk ci ñooñu niñ demee Badar nag ñu jàpp ko mu bokk ci prisonniers yi bokk ci prisonniers yi keroog ki ko jàpp Badr mooy Abul Yasar bokkoon ci wàllam saar comme ni imaam Ibn Isaaq wax jële ci xadiis boo xam ne wérul ndax dafa am rupture dane amman sami'a Ikrima moom imaam ibn Isxaaq jële na ci koo xamante ni dégg na ci Ikrima di ibn Jabr an ibn Abbaas mu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma qaala mu ne asara al Abbaas Yasar mu ne ki nga xam ne moo jàpp keroog ghazwatu Badrin al Abbaas jàpp ko prisonnier ci jullit ñi abul Yasar la tuddoon fa qaala nabiyu léegi nag biñ ko bi bi xeex bi jeexee ba jàpp prisonnier yi mu gis bàyyi te xam bi daal Abbaas Abul Yasar jàpp ko muy prisonnier mu ne ko kayfa asartahu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam laaj Abul Yasar ne ko waaw yow Abul Yasar ana naka nga jàpp prisonnier nan nga def ba jàpp al Abbaas nii mu nekk prisonnier sa prisonnier noo ko jàppe mu ne ko laqad acaananii calayhi rajulun maa ra'aytuhu qablu wala ba'd hay'atuhu kada qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laqad acaanaka calayhi malakun karim mu ne ko man daal ki ma ci jàpp bi ma koy jàpp daa am ku ma ci jàppale benn góor la boo xam ne daal man masuma koo gis ci lu jiitu te masuma koo gis après ba ñii may waxe yow gisaatu ko ci xare bi ne ko nag hay'atuhu kaza nii yoog nii décrire ko la mel yonent bi aleyhi salatu wasalaam ne abul yasar radiyallahu anhu laqad a'anaka alayhi malakun karim ne ko ki la jàppale ba nga jàpp al abbas prisonnier benn malaaka bu tedd la bu leen xadis bi wérul waaye xadis bu mel nii am na lu ñëw di ko dëgëral de xadis boo xam ne rijaaluhu thiqat imam as-sawri ci imam as-sawri la jaar di sufyan an abi isxaaq mu jële ci abu isxaaq di as-sabi'i anil bara mu jële ci seydina al bara aw gayre qaala mu ne jaa rajulun min al ansaari bil abbaas qad asarahu fa qaala laysa haadaa asarani fa qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam laqad aazaraka allahu bi malakin karim ah kon imaam albara ibn azib mu ne dafa am benn waay boo xam ne radiyallahu anhuma wa ardaahuma dafa dikkal kooku mooy abul yasar la te loolu ci waa ahlul maghazi it loolu dañu wax que ne abul yasar mooy ki nga xam ne al yi moo jàpp keroog Badr ki nga xam ne mooy al abbaas ibn abdul muttalib léegi nag bi ñu ko jàppee prisonnier euh, Seydina Abbaas ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam laysa haadha asarani du kii nii ne moo ma jàpp du moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne laqad azaraka ne ki ko ki jàpp noonu ne ko ki la dimbali daa am ku la dimbali te ki dimbali mooy malakul karim koo xam ne ku tedd la <coughs> moom nag imaam al Abbaas Seydina Abbaas mbiram lu yéeme la woon ndax mooy li ma wax sànq que ni moom dafa gëm yonent bi alayhi salaatu wasallam ba pare mais tamit mu des ci diine yi ay baayam moo tax keroog Badr nii loolu jot nañu tuddoon ko yonent bi alayhi salaatu wasallam bi nga xam ne ci lañ faagaagal ko faaru Quraysh ni jàpp ci prisonniers yu bari yi ñu jàpp ci ñoom am ñu ne ko. ah yonent bi alayhi salaatu salaam léegi nag moom njëgg mee ci des bu ñu desati fii nañ dem fexe kari dabi Abu Sufyaan nangu njëgg mi Seydina Abbaas ne moom mu ngi bokkoon ci ñi jàppoon prisonnier yeew leen mu ne yonent bi alayhi salaatu loolu daganu la yonent bi alayhi salaatu ne eh, lu tax nga wax loolu yow al Abbaas lan tax nga ne eh, lan moo tax nga ne loolu daganu na mu ne ndax buur yàlla wa'adaka ihda taa'ifatayn ndax kat buur yàlla dalaa dig benn ci li nga xamante ni mooy ñaari kuréel yi dalaa dig ñaar ci ñaari kuréel yi mooy immal ayn amin nafir soit njëgg mi walla xare bi muy arme bi ta nag arme bi yàlla def na nga comme que ñaar la la be ñaar rek la benn la la diggoon ci ñaar te jox na la benn bi kon beneen bi dagaru la xoolal loolu rek kuy wax loolu subhaanallah ah! <coughs> moo tax ñi naan Seydina Abbas dinañ ko gis léegi dafa tuuboon avant ñoom ci côté xel nii ndax riwaaye yi wéruñu riwaaye yi wax lool wéruñu mais ci côté booy xool en tout cas ma ñun li ñuy wax mooy ne tuubuloon mais nag jege woon na ko lool wax nañ la keroog Badar bu muy génn dañ koo forcer mooy yonent bi alei saatu salaam li mu waxoon laata xare bi far commencé mu ne am na ci ay rijaal min bani Haashim wax ku mel ni al Abbaas ak ñeen comme ak ñoom Abul Baxtari te mbokkuñ sax ci banu Haashim ñeen ñi dañ leen a ustukrihu dañ leen a forcer ñu génn waaye ñooñu génn amul benn aajo ci xeexam ñun amuñu benn aayu imaam ibn Isaaq di nettali keroog Seydina Abbaas bi ñu ko jàppee prisonnier Badr <coughs> mu ne xaddatani al Abbaas ibn Abdillah ibn Ma'badin mu ne nettali na ma man imaam ibn Isaaq raxmatullaahi alayhi al-Abbaas ibn Abdillah di al-Abbaas di doomi Abdullah ibn Ma'bad an ba'd ahli mu jële lenn ci waa këram an ibn Abbaas mu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbaas radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne lamma amsa rasulullah yawma badrin wal usaara mahbuusuuna bil wathaaqi baata nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam saahiran awwalal layl fa qaala lahu asxaabuhu maa laka laa tanaamu yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam fa qaala sami'tu aniina ammi al-Abbaas fii wasaaqihi fa atlaquuhu fa sakata fa naama rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ah imaam ibn Isxaaq xadiis bi na ko noonu imaam at-Tabari soloo na ko ci taarixam imaam al-Bayhaqi indi na ko ci Dalaa'ilu nubuwa ñoom ñépp mu ngi jaar ci ki nga xam ne mooy yoonu imaam ibn Isxaaq ci càllale bi waaye càllale bi dafa am rupture <coughs> ndax an ba'd ahli kooku xamuñ kan la mu jële kon ci Seydina Abdullah ibn Abbaas di doomi al-Abbaas mii ñuy gis mu ne lamma am rasulullah sallallahu alayhi wa sallam keroog badar bi badar jeexee ngoon gi mu ñu jàpp prisonnier badar yi nërmel na ñéefee yi waxoon nañ la yonent bi alayhi salaatu salaam dafa bokkoon ci li nga xam ne mooy sunnaam da doon des bu ko yàlla may mayee ngañaay ci ay noonam dafay des trois jours ci bërëb boobu fi nga xam ne fa la leen gañee laata <coughs> laata mu fay jóge ah léegi bi guddi gi jotee bi ngoon gi jotee léegi prisonniers yi ñoom ñu leen jàpp yeewu leen takk leen ci ay buum yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog nelawul début guddi gi mooy nelawul fa qaala lahu asxaabu saxaabaa mi radiyallahu anhum ne ne ko maalaka laa tanaamu yaa rasuulallah sallallahu alayhi ne ko waa yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam lan moo tax nelawoo gis nañ ni boobu ba léegi nelawoo ana lan moo tax nelawoo qaala mu ne moom yonent fi fa qaala mu ne moom alayhi salaatu wassalaam sami'tu amiina ammi al-Abbaas fii wathaaqi <coughs> mu ne li ma teree nelaw mooy dama dégg li nga xamante ne nii mooy onk onk sama bàyteex bi di al-Abbaas ci buum yi ñu ko yeewu muy onk looloo tax manuma nelaw fa atlaquhu ñu daldi tekki buum yi ñu ko tekki woon fiñ ko takkoon fa sakata rasulullah yonent bi salaatu wassalaam daldi dal nag fa naama rasulullah mu door li mën a nelaw moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom nag keroog bi ko kon abul yasar jàppe imaam ibn Mardawayhi di ñu nettali naka noon imaam alxaakim daldi na koy solo imaam as-Suyuuti daal dinay tudd li nga xam ne mooy riwaaya bi ci ad-Durrul Mansuur mu ne Ibn Mardawayhi daal dina koy solo imaam al-Haakim bi mu ko solo mu ne saxiixul isnaadi walam yuxrijaa mu ne sanad bii de sanad la muy xadiis bi

an ibrahim ibn muhajirin mu jële ci ibrahim ibn muhajir an mujahidin jële ci mujahid mujahid an ibn umara mu daal di jële ci seydina abdullah ibn umar ibn alxataab radiyallahu anhuma mu ne qaala mu ne lamma usiral usaara yawma badrin usiral abbaasu fii man usir asarahu rajulun min al ansaar ah mu ne keroog bi nga xamante ne nii ah <coughs> ci lañu jàpp prisonnier Badri <coughs> usir al Abbas dañoo ci ñi ñu jàpp al Abbas ibn Abdul Muttalib ci la mu ne asarahu jàpp na ko rajulun benn góor minal saari bokk ci wàll ansaar xaala mu ne waqad waadatuhul ansaaru an yaqtulu wàll ansaar nag ñoom dañoo jëloon euh, dañu ne woon jëloon décision ferme que kii nii al Abbaas moom dañ koy rey lii mooy avant yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi ñuy muy laaj Seydina Abu Bakar ak Seydina Omar ak Seydina Ali bañ joxe ginnaaw bi mu jël afi Seydina ah, Abu Bakr radiyallahu anhu avant loolu la woon waa lansaar nañ ne Abbaas moom al Abbaas moom dañ koy rey fa balagha dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam léegi nag waxu waa lansaar boobu ak loolu ñu bëgg a def daal di jote yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy dégg <coughs> fa qaala mu ne moom alayhi salaatu wassalaam inni lam anamil laylata min ajli ammil abbaas moom yonent mu ne man de lam anamil layla guddi gii de nelawuma min ajli ammil abbaas ndax sama bàyteex al abbaas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu wa ardaa waqat li gën tax nag li tax ma man waa nelaw man alayhi salaatu wassalaam ndax sama bàyteef boobu ndax zaamatil ansaaru annahum qaatiluhu ndax kat waal ansaar ñi ko jàpp radiyallahu anhu nee nañ dañ koy rey qaala Umar léegi nag Seydina Umar ibn al-Khattab ne ko ne yonent mi alayhi salaatu wassalaam fekk moom la ko wax Seydina Omar ibn la yonent mi alayhi salaatu salaam doon waxal wala en tout cas bokk na ci ñi nga xam ne ñam ba mu doon wax mu nga fa woon <coughs> Seydina Omar ibn al ne yonent mi alayhi salaatu salaam ne ko est-ce que mu dem ma dem gisi leen ma dem mu ne fa ataa Umarul ansaara Seydina Umar ibn al-Khattab daal di dikkal mbooloo moomu ci wàllam saar jàpp Seydina al-Abbaas te ne dañ koy rey fa qaala lahum Seydina Umar ibn al ne leen bi mu ñëwee mu ne lamsaar yooyu arsilu abbaas ne leen euh, laissez libre al-Abbaas mooy euh, <coughs> pas leen ko mais bàyyi leen ko bàyyi leen ko mooy li ngeen bëgg ray li ngeen ko bëgg a def bu leen ko def bàyyi leen ko bàyyi leen ko même laissez-le libre laissez-le libre <coughs> arsalahu mooy eh, tekki ko nga bàyyi ko fa qaalu ñoom ñu ne laa wallahi laa nursilu ñu ne ñun wat nañ ci yàlla duñu ko bàyyi ah bàyyi libéré Abbas al Abbas Omar ñun libérer waat nañ ci yàlla ne duñ ko libérer fa qaala lahum Umar sayyidina Umar ibn al-Khattab ne fa in kaana li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rida ne bu dee ni lii ma leen wax mooy ngeen bàyyi al-Abbaas mooy ngërëmu yonent bi alayhi salaatu wassalaam nag xaalu ñu ne ñoom waa Ansaar ñu jàppoon sayyidina al-Abbaas fa in kaana lahu ridan fa xud Allah mu ne leen ñoo wàllam saar ne Seydina Umar ibn al-Khattab nga ne lan nga ne ndax loo nga ne est-ce que ndax lii bu dee mooy ngërëmu yonent bi aleyhi salaatu salaam bu mooy ngërëmu yonent bi aleyhi salaatu salaam jël ko nga yóbbu ko pare amatuñu bëgg-bëgg yonent bi aleyhi salaatu salaam ngërëmam amatuñ bëgg-bëgg bëgg ñoon nañ ba ne dañ koy rey waaye comme que lii mooy bëgg-bëgg yonent bi aleyhi salaatu salaam mu wuteeg ñoom li ñu lañuy def kan mooy seey ñoom ñooy seey devant ngërëmu yonent bi alayhi salaatu wasalaam non ñii lañ waroon ñii ñii ñii xam leen leen waaye bu ko defee nañ leen xam xool liñ doon comporté wu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu daal di ko yooy ah léegi fa moo Umar Seydina Umar ibn al daal di koy jël ci ñoom léegi libéré nañ ko fa lamma saara fi yadihi qaala lahu Umar bi nga xam ne nag ci la ci lañ ko tekkee ba Seydina Umar téye ci loxoom ñuy dem <coughs> Seydina Umar ne ko yaa Abbaas aslim ne ko Abbaas lii nag mooy li gën a dëgër wax nañ def nañ taxriij xadiis bi lii mooy wane ne Seydina Abbaas te riwaay yi ñu ne dafa tuuboon Makka tuubul mooy ne wéruñu bokk bii mooy riwaay bu wér te Seydina Umar lool la xam que ne Abbaas tuubul moo tax mu ne ko yaa abbaasu yow abbaas aslim tuubal ndax kat fa wallahi la an tuslima ahabbu ilayya min an yuslima alxattaab wa maa daaka illa lima ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu islaamuk kon mu ne ko yow abbaas tuubal fa wallahi maa ngi waat ci yàlla man seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu la an tuslima yow yow al-Abbaas nga tuub nga tuub dugg ci lislaam ahabbu wat naa ne moo ma gënal fopp ilayya ci man Umar min an yuslima al-Khattab wat naa ci yàlla yow al-Abbaas nga tuub moo ma gënal fopp man Xattaab mi ma jur Allahu akbar loolu garaaw na de yow nga ne sa baay bi la jur mu dugg ci lislaam mooy ci texe gi te bu mooy ñàkk duggam ci lislaam mooy ay mbugal rek lay nekk yoo xam ne du ta masa dey nga ne man je préfère al Abbas moom tuub moo ma gënal man sama baay bi ma jur tuub di al Xattaab waaw Seydina lu tax lan moo tax mu ne wama zaak mu ne al mu ne al Abbaas lii al Abbaas lay waxana ah, mu ngi téye ci loxo ñuy def jële na ko ci waa Ansaar <coughs> ne ko nag wama zaak te nag boo gisee yow Seydina al Abbaas nga tuub gënal ma man Omar sama baay di alxataab tuub boo gisee loolu li ko waral lenn li ma ra'aytu rasuulallah ndax li ma gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yu'jibuhu islaamu mu sopp lool bëgg lool yow nga dugg ci lislaam man kay mooy li ma gis yonent bi aleyhi salaatu wassalaam man Omar bëgg lool yow al-Abbaas nga dugg ci lislaam loolu moo tax bëggug yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo moo féete sama kaw man sama mbëgg man xam na ne nit ku ne Seydina Umar ibn al-Khattab bëggul bàyyam tuub si mais façon bàyyam génn na àddina avant l'islam ñëw am na luñ tuddoon ci moom bañ doon euh, ci ñi xam ne ñoo nekkoon ci jamonoy tumuranke ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy euh, Zayd ibn Amr ibn taw xon nañ la moom al-Khattab mi jur Seydina Umar ñoo bokkoon yaay <coughs> mooy ne comme que yonent ci daal yi saaf saaf dafa bëgg lool yow nga tuub al man ma dindi sama bëgg sama baay tuub ba yow nga dugg ci lislaam moo ma gënal sama baay man al-Xattaab daal di tuub lii mooy dëggu dëggu sopp sopp dëgg-dëgg waaw laa yu laa yu'minu ahadukum ahadukum yonent mi aleyhi salaatu salaam ne kenn ci yéen gëm lu dul ne yonent moom <coughs> yonent mi aleyhi salaatu salaam nekk ki ko gënal lépp lu dul moom loolu la di mooy ne yow jullit bi fekk fekk yaa ngi bëgg keneen fekk yaa ngi bëgg keneen wala leneen lu ëpp loo bëgg yonent ci lay saam-saam duñ la ne ah non mooy sa ngëm des na laa yu'minu mooy kooku du gëm gëm gu mat sëkk lu dul ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab sax ba muy wax loolu Seydina Umar ibn al-Khattab ne ah ah bon man nag mooy ne wax dëgg yàlla man bëgg naa la kii naa la nee na gënaloo ma bon sama bopp <laughs> moo ko déedéet wax na hatta akunu ana ahabba ilayka min nafsi mooy euh, bon par étape la woon man nag ah bon yonent ba ne saa saa bëgg naa la nee nag sama baay yooyu yow de lim ba mu wax ko déedéet bon man nag léegi gëm bëgg naa la yow laa gën a bëgg mais ñu bëgg naa mais nag ba yow laa gën bëgg ko ñépp ba mu des sama ko déedéet léegi nag après te loolu lu yonent bi alayhi la ci moom mu mu soppale ko moom Seydina Omar waaw yaa muqallibal qulub <coughs> buur yaa nga xam ne mooy changer xol yi di ci jàllarbe di leen jàllarbe di ci soppane ko ni mu ko neex mu defal Seydina Umar ibn al-Khattab ci saa se sopp goo xamante ne ni léegi dépassé na yonent sopp gi mu sopp yonent ma lay saab saab dépassé sopp boppam mooy ne yow fekk yaa ngi yaa ngi yëg ne yaa ngi exister en face de yonent ma lay saab saab bay am looy bëgg ak looy bañ lu dul moom lu mu bëgg lu mu bañ mooy ne fag yaa ngi foofu mooy yow xamal ne sa sopp des na moo tax Seydina Umar ibn al foofu la tolloon moo tax mu ne ko nag man al-Abbas mu ne ko yow al-Abbas nga tuub nag moo ma gënal sax man sama baay di al-Khattab tuub ndax li ma dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di sa daal di bëgg nga tuub yow Seydina al-Abbas léegi nag bi nga xam ne ci lañ ko indi nag indi prisonniers yi Madinatul Munawwar ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dal di kon jël xalaatu Seydina Abu Bakar mooy léegi du ñu rey prisonniers yi waaye dañuy leen di laaj rançon ñu racheter seen liberté loolu waxoon nañ la mooy général bi am na ñoo xam ne da leen a échanger comme ni ñu ko gise woon am na ñoo xam ne comme ni ñu koy gise ñoo da leen di baal sans rien ne leen ñibbi leen wala ñibbil eh? yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nag bi nit ñiy joxe di ñëw di daal di libérer seen prisonniers yi ah muy ci càllale biñ la waxoon sànq bu imaam ibn isxaaq bi mu newoon am man sami'a ikrima an ibni abbaasin càllale boobu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam mu ne summa qaala lil abbaas ginnaaw gi yonent bi aleyhi daal di wax al abbaas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu ne ko ifdi nafsak wabna axiika aqiilan wa nawfal ibn al wa xalifaka Utbata ibn Jahdam fa aba yonent bi alayhi salaatu léegi mooy mais kon sànq bi ñuy bàyyi al noonu dañ koy bàyyi mu dem non bàyyi ko mu dem de mooy ne nañu tekki mbir yi nee nag ba léegi prisonnier la léegi yonent bi alayhi salaatu ne ko nag euh, euh, yow al <coughs> léegi if di nafsa ifde nafsak léegi racheter sa liberté ndax ci prisonnier yi nga bokk non seulement yow wab na axi aqilan sa doomu frère bi di Abu Talib muy aqil ndax aqil moo doon grand frère Seydina Ali ibn Abi Talib moom dafa bokkoon ci waa banu Hashim yoo xam ne dañoo ñëw fekke ci Badr contre yonent bi alayhi salaam bi aqil ibn Abi Talib mu ne ko aqil moom it racheter liberté yow al Abbaas sa bos ak Aqil ñoom rek mu ne déedéet wa Nawfal ibn Haaris ak Nawfal ibn al Haaris boobu di doomi Abdul mu ne ko gis nga keneen muy sa beneen doomu frère buy al Nawfal Nawfal di doomi al Haaris doomi Abdul mooy ne moom it racheter yow al Abbaas yonent bi sallallahu alayhi ne ko racheter liberté waaye wa xalifaka rachetel tamit <coughs> liberté ki nga xamante ne ni mooy sa allié di Utba ibn Jahdam di Utba doomi Jahdam oh, kon ñeenti mooy rachetel yonent mi alei satu salam neewul ne kii <coughs> sama baay tëx kon moom nañ ko bàyyi mu dem déedéet dana déedéet al Abbas if di nafsa rachetel sa liberté non seulement racheter sa liberté sa doom jii di sa doomi frère bi Aqil ak sa beneen doom jii di Nawfal ibn al-Harith di sa beneen frère di doomu sa beneen frère ak tamit sa allié di Utbat ibn Jahdam faaba Seydina Abbas euh, non <coughs> non man man man manuma loolu wa qaala mu ne inni kuntu musliman qabla dhalik ne yonent bi alayhi salaatu salaam noo man yonent bi alayhi salaatu salaam man al Abbaas man jullit laa woon avant Badar wa innama stakrahuni ñoom ñoo ma forcé waa Quraysh ñoo ma forcé ma ñëw xeex contre yow mais man jullit laa woon lan la ko yonent bi alayhi salaatu salaam tontu loolu lu ñuy gis léegi après euh, julli bi ndax julli bi nag insha allah wallahu a'lam alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ah, kon buñ ñëwaatee kon fu ñu yemoon yonent mi alayhi salaatu wasalaam kon newoon seydina al abbas ne ko ifdi nafsak na ko yow al Abbaas daldi libérer racheter sa liberté yow wabna axiik ak sa liberté racheter liberté wu sa doomi frère bi di Aqiil ibn Abi Taalib wa Nawfal ibn al-Haaris ak Nawfal di doomi al-Haaris ibn Abdil Muttalibi wa xaliifaka ak sa ki nga xam ne mooy sa allié ni Utba ibn jahdam ñoo ñépp yonent bi aleyhi salaatu salaam nekkoon ak al abbas libéréel ñi rachetel seen prix seen seen liberté ak sa fa aba seydina al abbas radiyallahu bañ bañam gi nag nan la ko exprimer dane inni kuntu musliman qabla dhalik wa innama istakrahuni yonent bi aleyhi salaatu salaam ah man nag liñ ma ne ma racheter sama sama bopp sama liberté bopp sama ñaari doomu frère yi ak sama sama kii bii sama allié bii loolu manuma ko de mais man jullit laa woon man jullit laa woon laata lii te ñoom bi may génn waa Quraysh dañ ma forcer ma ñëw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko allahu a'lamu bi sha'ni in yaku maa tadda'i haqqan fallaahu yajzi bi dhalik wa amma zaahiru amrika faqad kaana alaynaa fa afdi nafsak kon nag seydina al abbaas bi mu waxee loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko allahu alamu bi sha'nik ne ko buur yàlla lii nga naan nga may wax naan ma dangaa tuuboon avant que laa forcer nga ñëw fii di xeex ak ñun contre ñun mu ne loolu daal buur yàlla ak dina xam buur yàlla daal mooy ki nga xam ne moo xam mbir yi ni mu demee dëgg-dëgg in yakuma tadda'i haqqat bu dee na nag li nga wax nii kene jullit nga woon dañ laa forcer rek ka tax nga ñëw fallahu yajzika bi dhalik buur yàlla moom dina la fay ci loolu waaye wa amma zahiru amrik waaye nag li feeñ ci sa mbir yow al mooy ne faqad kaana alayna yow daal danga nekkoon contre ñun ndax kat loolu la mooy ne zaahir yi lañ mën a àtte sharia zaahir lay àtte wallahu yatawalla sarair yi nëbbatu loolu buur yàlla lañ koy bàyyeel buur yàlla lañ koy bàyyeel moo tax mu ne ko wa amma zaahir bu dee li nga wax dëgg la buur yàlla dina la ci fay waaye daal li ma xam man rasulullah mooy ne yow sa sa apparence sa li feeñ ci biti ak li ñëwan mooy ne yow sa mbir c'était contre ñun faf di nafsa kon nag abbas al abbas bàyyi tax ah di nga racheter sa liberté mu ne wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad arafa anna al-Abbaas axada ma'ahu ishriina awqiyatan fekk al-Abbaas ibn Abdul Muttalib keroog bi muy ñëw Badar dafa ëndaale alal lu toll ci vingt ci wàllu or awqiya <coughs> benn luñ miyaar la rek boo xam ne ci lañ doon xamee wazn mooy comme nuñ naan onze onze d'or yi nombre de boo ci amee nombre de grammes équivaut à nombre de lii ci xaalisu euro yu mel noon moom lañ naan awqiya lu toll noonu nag ci loo xam ne daal tolloon na ci vingt ishrina awqiya zahaban ci or moom la ëndaale woon badar jullit ñi nag daal di koy jàpp du li ni ñu jàppee al Abbas keroog comme Abul Yasar bi ñu ko jàppee li mu fa ëndaale da ko nangu ndax loolu mooy àtte bi man asara asiran falahu salabu képp koo xamante ne dafa jàpp prisonnier lam fa indi yépp yaa ko moom yow mi ko jàpp léegi nag <coughs> Seydina al Abbas ne yonent bi alayhi salaam yaa rasuulallah ihbisha li min fidaa'i ne ko yow yow ndaw yàlla le <clears throat> ihbisa lii min fidaa yi léegi kon que nee nga wax naa wax nga ne ma yow léegi kon mooy fekk ma racheter sama liberté daal léegi vingt awqiya dahab yooyu nga xam ne ci ay once door wala mooy benn kii la rek euh, comme li ñu expliqué léegi ci or loolu daal gis nga laa bëgg nag léegi yow man li ma war a fay ngir racheter sama sama liberté léegi loolu dañ ko ci boole vingt yooyu ñu jël vingt ci awqiyam zahab yooyu loolu lañ bëgg nga loolu laa bëgg nag nga booleel ma ko ci après li ci des ci li ma war a fay ma daal di koy fay xaala laa yonent ma ne ko déedéet zaaka shay'un ataana allahu mink ne ko déedéet kii or yooyu ngay wax non non non loolu bul foog ne danga naa léegi lañ la ko booleel xam nga aw Awqiya même Mauritanie Mauritanie moom lañ naan Ogia Ogia léegi ñoom seen xaalis noonu lu tudd Ogia waaye nag euh, temps yu yàgg ya buñ ko waxee day nekk environ douze <coughs> parce ci rafetlu misri yi ci lay ci lay. Euh, Euh, waaru façon xaalis la rek boo xam ne benn euh, lu ñuy natte naan lii mooy xaalis boo ko amee lii lay représenter léegi yonent ma le saar-san ne ko bul foog ne noonu lay demee demewul noonu de laa loolu noonu ñàkk nga ko moomoo ko de bañ naan la ba nga naan dañ koy boole nañ ko boole léegi li ci des li nga war a nañ ko boole ci li ngay jënd sa bopp li ci des nga fay ko déedéet zaaka gis nga alal jooju ngay wax ne moom nga fi indi ñu jël ko